maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-muqaddima fi faslun fi at-tasawwuf summa ishtiqaaqu kalimati tasawwufi muxtalafun fiihi bi aqwaalin tafi fa qiila suffatun wa qiila saffun wa qiila suufun qiila safun faqfu wa qiila ghayru dhi wa kullun minhum burhanuhu fii la ñu fi sëriñ bi radiyallahu taala wax ne ginnaaw gi fi ñu xare baatu tasawuf boroom xam-xam yi dañ cee wute am na ñoo xam ne dañ ne suffa mooy angaar boo bële nga xam ne moom la yonent bi saa saam defaloon saxaabaam yi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi woon ci ñi gënoon a ñàkk ci ñoom te amuñ fu ñu ne voilà ci jàkka ji waqiila am ñu ne foofu la jóge waqiila am ñu ne safu ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy nekk pee nekk ay rang nekk benn seen xol yi li nga xam ne day laaj nekk benn tappaloo looloo tax ñu tudde leen am ñu ne waqiila suufun am ñu ne noonoo mu ngi jóge ci li nga xam ne mooy leen yéere boo moo tax buñ naan tasawwafa diw de tasawwafa mooy labisa ta euh, moom sol na suuf muy dugg na te sol li nga xamante ne nii mooy labisa suufa sol na li nga xam ne mooy yéere leen te loolu le lu ñu xame woon na ràññee woon ñi nga xam ne ñooy a suufiya radiyallahu taala anhum wa ardaahum am ñu ne foofu la baat bi jóge waaye bii foofu la ñemoon jeexalu ñoon bayt bi ndax waxtu wee jotoon mu ne beneen wax di ñeenteel bi xii la mu ne am nañu ne nag safuun faqhu mu ne am nañu ne non xam nga fan la jóge mooy mu ngi jóge ci li nga xamante ne nii mooy safuun mooy ak sellte ak cellte ak set wecc ci as-Safa la jóge waaw ndax lan li nga xamante ni ñoom noonu lañu mel di dox rek di yittewoo dong sellal seen xol yi sellal seen biti sellal seen biir li wajhillaahi tabaaraka wa ngir seen borom loolu nga xam ne ci sellal lañuy nekk di jéem a fóot di leeral li nga xam ne mooy seen biir ak seen biti ci ndoxu alquran ak sunna waaw di xay bi googu la ñuy wax muy alquran ndoxu alquran ak sunna muy alquran ak sunna di ci fexe di leeral seen lépp seen xol yeeg seen lépp seen cër yi ñu ne loolu am ñu ne loolu nag foofu fala baatu looloo tax ñu tuddee fa lañ xare baatu tasawuf kon lii lépp ay wax la léegi nag sëriñ bi nag nekku fi di lim yëpp te dina wax lu tax mu ne faq fu xeeñtul xam-xam ngir xam baat yi nga xamante ne nii moom ku nekk nee nga wax yi këne fii lañu xare li nga xam ne mooy euh, kalimatu baatu tasawuf léegi nag mu ne wa qiila ghayru di wa kullu minhum burhaanuhu mustahsanun indahum mu ne wa qiila wax nañu ñeneen ne feleen lañ niñ fiñ ko xare bokkul ak lii ghayru di yu wuteek yi ma fi lim man Bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kullu minhum ñépp képp kenn nag ci ñoom ñi nga xam ne ñoo lim yeneen yi ak ñi lim yi ku ci nekk ñooñ burhanuhu aw layam mustahsanun lu ñu rafet la lu ñu rafetlu la indahumu ca ñoom boroom xam-xamu voilà mooy nekk rek la wax nekkul loo xam dañ naan non kii li mu wax kese di dëgg leneen la ku keneen wax leneen du dëgg déedéet ñoom ñépp li ñu wax li ñuy wuute ya wuute ay wax ku nekk naan fii la jóge mu ne wax yooyu yëpp lu ñu rafet lu la fa ñoom mu ne aqwaluhum fii ala alfin tazid ta'daduna laha huna laysa yufid mu ne aqwaluhum seen wax yi ci fan lañu xare baatu tasawuf fiihi ala alfin tazid mooy tazidu fiihi tazidu ala alfin ëpp na ëpp na mil junniy wax ci fan la ñu xare tasawuf daal dinañ koy jële recensé nañ ko lim nañ ko waa ahlu tasawuf mu ne kon nag bu leen yaakaar fii ñu fiy nekk ñun di lim ay mil fan la jóge moo tax mu ne tendaadu naa suñu nekk fi di lim mil yoo yële ak poussière ak lu ko ëpp sax lu ëpp junni ah, fii nii ci suñu téere bi laxaa di lim yoo yële hunaa fii ci suñu téere bi laysa yu fi nekk loo xam ne day jariñ ndax loolu taxu ñëw jóg mu ne nag kon nag kaay ma wax la daal li ëpp solo ginnaaw bi ma la waxee lenn li nga xam ne ca ne fa lañ ko xare li ëpp solo mooy xamal kan mooy fii kan mooy ki nga xam ne bu ko ku ko meloo noonu kooku mooy fii ku meloowul nii na sant du ko neex na tudd nu ko neex na maamam doon ku ko neex du suuf fii loolu la sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax te bu boobaa dina tax waa ji mu bàyyi di tooñ gis ñi nga xam ne des faux suufi lañ ñoo xam ne ay mutasawwifa di jaay ne suufi lañ te ay sàcc lañ ay sariqa lañ dañuy sàcc li nga xam ne mooy ziyyu suufiya di daal di sàcc meroo boroom xam-xam yu sell yooyu la te baax di ko meroo ci biti te ñoo gën a lëndëm ñi nga xamante ne biir te loolu yépp sëriñ bi dina ko leeral ci biir insha allahu taala kon nag ñu ne ko ñu ngi lay déglu yaa shaykh al xadim alayka ridwanul baaqil qadim nga wax kan mooy suufi dëgg-dëgg mu ne walxaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil fasaara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari munqati'an li rabbihi min al bashar musawwiyan diinaara aynin bil madar ba ni muy jeexe mu ne kaay ma wax la kon wal xaasilu li nga xam ne daal en substance voilà li nga xam ne daal mën nañ la ko tënkale nga téye ko te jàpp ko xam kan mooy suufi ak suufi ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy suufi mooy kan aalimun boroom xam-xam lay doon le suufi boroom xam-xam lay doon du nekk jaahil bu xamul tus nanguwula xam-xam du xam-xamu biir du xam-xamu biti yoonam newu ci ndax tayel du kooku alimun boroom xam-xam lay doon amil boo xam ne lay jëfe bi ilmihi ci xam-xamam waaw xam-xam ba ko borom bi jox da koy jëfe du xam-xam bu muy góndee nit ñee ko waane waane lu ci kaw nit ñee jaay ne moo xam lii déedéet moom day jëfe xam-xamam xaqiiqatan comme ni ko borom bi soppe ni mu ko gërëme walam yamil te nekkul koo xam ne day jeng du jéng dëgg ga xam bu leer bi ko borom bi sottil te mu am ko ci loolu kese lay dox du ko jéng mukk di uti leneen wala di dem feneen ku dul ci boroomam tabaaraka wa taala léegi nag ba mu defee loolu kon xam-xamam koo jariñ na ko te sëriñ bi moo la doon wax fële foog naa waxoon nañ ko fi te Hamad Sulaymaan lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni bi annaha zaatu maynin fil maqalaat xam-xam day jariñu si cam mu ne lakin waaye alimtu man Bamba de xam naa radiyallahu anhu kon àddina waraatekat la zaatu maynin boroomi nar la fil maqaalaati wa ci ay waxam moo tax wa ilmi sama xam-xam bi ma xam ci àddina sawfa yanfa'uni xel seef na maa jariñ insha allahu taala que du ma dribble tax de mukk waaw kon xam-xam day jariñ mu ne waa jii nag xam-xamam da ko suuf yi mooy boroom xam-xam boo xam ne day jëfe xam am dëgg-dëgg te du jeng xam-xam boo bële du jeng leer boo gële fasaara ba mu ko defee nag moon mu mujjee nag mu ne fasaara saafiya min al mu ne fasaara ba mu ko defee bu mujj nekk saafiyan ku sell set wecc minal akdaar yi ci taq-taq yeeg tilim tilimu xol yeeg biti yi lépp mu daal di ciy set wecc ba mu jëfee xam-xam ba ngir yàlla kese bi nga xam ne leer la bu tukkee ci yonent bi alayhi salaam tukkee ci alxuraan mu koy jëfe ngir boroomam mu mujj sell minal ak daari ci bépp takk-takk ki gàkk-gàkk mumtali al qalbi xaalam nekk koo xam ne aji xol feesu xol minal afkaari ci ay xalaat ci mbindum borom bi ak li nga xam ne mooy asmaullahi wa sifatil borom bi yooyu noonu ci lay xuus ci lay nekk ci géej yooyu la ko boroom bi soob ca lay xe ca la xetam ca lay fees bell mu fees bell ci xalaat ci bindum borom beeg yoo yële mu ne munqati'an li rabbihi min al bashar mu nekk koo xam ne ba léegi xaalam nekk munqati'an li rabbihi min al bashar nekk aji dogoo ngir boromam min al bashar dogoo mbindeef yépp ngir boromam mooy lan est-ce que du am ay xarit du am ay ànd jàmme bañ a am mais mooy képp koo xamante ne nii yow yàlla soxalu la amul ak yow affaire waaw waaw amul ak yow affaire jaamu yàlla ji ko yàlla teg xoolu ci sàmba xoolu ci demba képp ku ci mën a ànd ak moom xayrul képp koo xam ne nag yow àndoo ceeg moom faalewu la moom li ko borom bi teg lay nekk day dogoog ñépp lépp lu dul yàlla day dogoog jàng yi mbindeef yi munqati'an li rabbihi jëm ca boroomam minal basar dogoog jaam ñi mbindeef lu dul yàlla day dogoog moom amul lenn luñ koy askanale lu dul boroomam voilà musawwiyan diinaara aynin bil madar mu mujj nekk koo xamante ni nii day moo day yemale ci wàllu ñàkk ci wàllu ñàkk bu ñëwoon ñàkk mooy li koy borom bi jox ci xéewal mais ma ne musawiyan mu yemale ay nin mooy gis nga diinaar bi nga xam ne pièce doo or la nga xam ne mooy wurus woo xam ne wu sell la moom la yemale ñàkk ko bu ko yàlla joxoon jëlaat ko moom nekkul di jooy ci ginnaaw dërëm bu mu ñàkk wala ay diinaar ki euh, ak yooyu la déedéet moom bil madar yi moom la yemale donj suuf woo xamante ne donj suufu ban boo xamante ne wu wow wu mu ñàkk ñoom la yemale waaw waaw mooy loolu lañ la doon wax ne la kook mooy ki dëddu àddina waaw gis nga alal ji ko yàlla jox du daw alal de naan sama yoon newu ci noo man naa naa naa naa naa balancer lu ma amoon ci compte yi naa ko joxe parce que damay sellal xamoo li ngay wax kook doo suufi da ngay dëddu àddina nga ne da ngay bàyyi ndékki fan nga gis loolu loolu dara bokk la dara ak dëddu àddina waaw yow bàyyi ndékki te sa xel mi yépp ci ndékki gi waaw loolu amul njariñ ndékki jël te sant sa borom moo gën li ngay def da ngay fontu xamoo voilà kon waa jii nag moom day yemale suufii bi mooy li ko yàlla jox bu ko yàlla jëlaatoon moom doon ju suuf la yemale mooy du am conséquence ci xolam voilà moo ku ñàkkoon doom ju suuf xam nga boo ñàkkoon doom doom ju suuf est-ce que di nga nekk di rëccoo que di kii di di nelaw di ñàkk a nelaw ndax lan waay waay man de li ma ñàkk moom nag xolam ndax xolam borom bi kesee ci fees moo taxoon mu ne mumtali al qalbi minal afkaar yi xaalam nekk aji fees xolam ci ay xalaat ci wàllu boroomam tabaaraka wa kon nag mu ngi noonu la de loo voilà mu ne ginnaaw kii nag kon loolu la waaye bu dee ci jariñ jaam yi xam nga ne mos diinaar yi wewul bu dee day jariñ jaam yi loolu dina xam ne diinaar boo ko yoree di nga ci mën a jariñ jaam yi def ci jaamu yàlla yoo xam ne doon suuf du la ko may waaye mooy ci lu ñàkk alal la lay waaw bu ñëwoon ma war koo ñàkk. mais moom ndax kon doon ju suuf la yemale moom lañ la waxoon que kon du na damay jël sama ameel moomeel yépp joxe ko après toog dëkke walla kaana déedéet naan damay dëddu àddi man damay sufian